gisoon nañu jooy ya bari woon na daanaka waa Quraysh yépp di jooyandoo seeni dee ah, gisoon nañ ne bu njëkk ba nag ba ko Seydina Alxaysumaan radiyallahu anhu njëkkee wax gaa yi gëmuñu ko dañu ne amaana Alxaysumaan mii comme li Safwaan ibn Umayya waqad aslama ba'da radiyallahu ta'ala anhu waxoon nenoo boo demee kii ni àndul ak sagoom waaye ba ñu xoolee xam ne kat aa waa ji ànd na ak sagoom ñu xam ne ndekete kon yëf yi mujj na nekk kon gisoon nañu tamit al aswad ibn mi nga xam ne moo doon bàyyi ñoom zamaat ibn al aswad ak al xaaris doomam yooyu nga xam ne keroog rey nañ leen ci badar euh, mu metti ko lool moom moomu di al aswad nekkoon baayu zama ibnul aswad ibnul muttalib eh, noonu ñoom loolu tamit la defoon doon jooy doomam yooyu nga xam ne ñoo fa dee muy abu xukayma di zama naka noon xaaris bim ne ci way wa asadul usuudi mooy gaynde gaynde yi ak aqil ñoom ñépp di doomi al aswad ba mu yégee gisoon nañ réaction wam moom waaye gisoon nañu pare woon nañ Quraysh ba gisoon kene euh, an-Najaashi raxmatullaahi aley moom xabaar bi bi mu ci jotee dafa kontaan kontaan lool ci xabaar bi nga xam ne moom la jot di ngañaay li nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa ta'ala daldi defal jaamam bi keroog foofule ci Badr gisoon nañu ko ne moom an-Najaashi fële ca Éthiopie nekkoon buuru Éthiopie dafa woowoon ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak seydina Jaafar ibn Abi Taalibin radiyallahu taala anhu wa ardaa moom la woowoon ak ñi mu àndal ñu ñëw mu daldi leen yëgal li nga xam ne moo xew euh, moom la boroom bi subhaanahu wa defal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci ngañaay gisoon nañu ni nga xam ne noonu la doon wane moom ak sante yàlla ci ngañaay lum ko defal loolu taxawoon nañ ci tuuti ba ne naka noonu ñu ko gise ñoom mu ne dañ koo jële ci Eh, téere seydina isa aleyhi salaatu wassalaam naka noonu la ko suñu boroom joxe suñu sang di seydina muhammad aleyhi salaatu wassalaam mu jàngal ñu ko këne jullit ñi noonu lañu war bi feetee seen mbégte yi mais pas mooy ne doo ñëw rek ne man comme ni Najaasi yi defoon laay def déedéet mais dañ laa bëgg a wax ne mooy ne lépp nga koy delloo ci yàlla te mbégte gim la defal nga xool naka la koy yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon dunde bu ko daloon yu mel noon bu ko masoon a am nga dunde ko noonu ak tamit yi nga xam ne du loo xam ne lu xaraam la nga dunde ko noonu waaye di ko dunde ci loo xam ne ci lu xaraam ba pare loolu nag mooy li nga xam ne mooy li garaaw te loolu ñu xam nañ ci dara kon nag tey ginnaaw bi ñu gisee loolu ñu waxoon ci jataay bi weesu ko ne woon nag euh, dañuy gis ko te yonent mi aleyhi salaatu ana lan moo fa xew ba léegi ñu ngi Badr moom aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañ ne buñ defee récapitulatif pour ñu bañ a fàtte ngir ñu bañ fàtte ah gisoon nañu ne waxoon na ñu ngi woon ci ah yónnee gi nga xam ne ginnaaw bi mu dencee sanaadiidu Qurayshi ni wax ñu dajale leen sànni leen ci teen ci teenu Badri yi taxaw na fa def fa discours daldi fay wax ak ñoom ku mel ni Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ardaa ne ko moo yow ne ko yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam <clears throat> ndax dangay wax ak ay nit ñoo xam ne ñetti fan ginnaaw bi nga xam ne jayyafu nekk nañu ay nekk nañu e, ñu dee ba commencé sax di xeeñ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko woon maa ngi wàcc yàlla que ne yéen ginu ngeen leen dégg li nga xam ne moom lay wax Euh, woowoon ku nekk ci turóog ci turóog ak turu baayam wax ndax daj ngeen li nga xam ne moom la leen yàlla dig ndax mankat alayhi salaatu wassalaam trouvé naa li nga xam ne moom la sama boroom digoon ginnaaw boobu gisoon nañ ne yónni woo des ñetti fan la fa des yónni ki nga xamante ne mooy seydina abdallah ibn rawaxa waaye naka noon zeyd ibn xaarisa ibn sharaxil radiyallahu taala an nil jamii mu yónni seydina zeyd xaarisa ak abdallah ibn eh, rawaaxa ngir ñu dem daal di yëgal mbégte mi waa madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ñoom gisoon nañ ne ba ñu demee gaa yu bari surtout naafiq yi naafiq yi daldi leen woon gëm ndax dañ ne woon lii c'est pas possible loolu mënuñu ko woon dégg ba commencé di def seen rôle ñoo yahuud di wër ci dëkk bi naan baleen ni ngeen di wax waaye li am ba des mooy qutila muhammadun wa asxaabu rey nañ seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye rey nañ ñi nga xam ne ñoom lañ àndaloon génn fii ci dëkk bi ñoom ñépp kenn dundatu ah bi seydinaa zeyd ibn xaarisa leeralee mbir yi nag waat seydna usaama na ko noon seydna abu lu lubaaba seydna usaama nee na ma dem wax naafiq bi mu ne ko aa defal attention ci samay mbir ndax kat mbir la moo xam ne dama ko dégg nit ñi di ko wax loolu kon loolu mooy récapitulatif foofu léegi nag ñu waroon a ñëw tey incha allah waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom fële ca badar mu ne lan moo fa xewoon tey nag ci lañuy dugge tey ci xew-xew yooyu ci masala yu rëy ci masala ginnaaw xare bi muy xare badrin bi ci njëkk tey moom lañuy gis tey muy masalatul ghanaim awil anfal kon ñu war a gis question yi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu butin de guerre bi ñu am foofu ndax nërmeel na suñu boroom nërmeel na kuffaaru qurayshin yi qatala minhum man qatal wa asara minhum man asar rey nañu ñoom ñu leen rey soixante-dix am ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp prisonnier soixante-dix waxoon naa la que ne soixante yi ñu rey nag matagul soixante ndax ci yoon wi ci yoon bi ci medinatul munawwara dinañ gis naka la fa demee après insha allah kon masala mu njëkk mi te muy masala mu mag mooy li nga xamante ne mooy masalaam butin de guerre butin de guerre bi Euh, loolu masala moom la moo xam ne euh, dafa am wuute ci saxaabay yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum ndax bi nga xamante ni ci lañu gañe euh, butin de boobu dafa indi wax balaa loolu ñu ciy dugg mooy ne suñu boroom subhaanahu wa taala huwal xaaliq mooy ki nga xam ne moo bind yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mim ñu yónnee huwal maasuum mooy ki nga xamante ne nii moom la suñu boroom ñoŋal ba du def manu def loo xam ne lu wuteeg li suñu boroom subhaanahu wa taala bëgg ak li nga xam ne moom la ko yónnee waaye nag ku dul kooku muy alayhi salaatu wassalaam tu es susceptible ci xeetam daldi def erreur moo taxoon mu doon wax naan kullu bani aadama xataa wa xayrul xataa'iin at-tawwaabuun moom aleyhi salaatu wassalaam doon wax ne doomu aadama yépp aleyhimu salaatu wassalaam ah dañuy def njuumte waaye nag ñi gën ci ñi nga xam ne ñooy def njuumte mooy ñi nga xam ne buñ ko defee daldi tuub moom nag loolu boo ko xamee moo tax imaamuna Maalik na Anas raxmatullah alayhi doon wax naan waxu faqih bu ne walla képp koo xamante ne nii ku wax la waxam yenu na ci ñu mën a delloo li mu wax walla ñu nangu ko képp nag ba mu des boroom xabru bi joxoñ xabru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax fa la doon todd doon jàngale moom imaamuna Maalik ibn Anas di boroom ngir mi raxmatullah aleyhi wa an abi naka noonu ngay ñëw ci ñeenti boroom ngir yépp ku ci nekk wax na wax ju mel noonu mooy ne bu dee sama wax dafa wuteek waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam ibn Abu Haniifa an-Nu'maan ridwaanul rahman ne ngeen jël ko ngeen sànni ko ci fëgg ko ci miir bi est-ce que moo koy tey ne lii la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg mu xam ko lii la àtte ci lii ma def lu contraire déedéet ida xaalafa madhabi comme imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi ida qawli sama wax bu dee ne dafa wuteek waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam sama wax lañuy teg fale jël ko te moom la doon wax moom it imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi mu ne jullit ñépp boroom xam-xam yi dëppoo nañu que ne kenn kenn du teg duñu bàyyi waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di topp waxu ku mu man di doon bu dee dafa wuteeg waxam kooku kaa ina man kaa kaa inan man kaan ku mu man di doon nag moo tax loolu yépp di wan ni nit il est susceptible du loo xam ne comme ñun ñu ñu ñemee yàlla ñoo koy tay di def lu ñun dañuy xam lii la yàlla digle lii la yonent bi alayhi salaatu salaam digle ñu def le contraire non ñoom duñ def lool loolu nag boo ko xamee ba pare nga xam ne ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñi gën ci xeetam mooy saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum comme ni mu ko waxee ci xadiis bu nekk ci saxiixayni bu imaam abdullah ibn mas'ud mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na xayrul quruuni qarni mu ne xeet li nga xamante ni siècle bi gën ci siècle mooy siècle bii ba dund te mooy siècle saxaaba yi ginnaaw gi ñi leen topp muy taabi'in ginnaaw gi ñi leen topp di atbaawu taabi'in gisoon nañu li mu wax ci ñoom ciy ngënal du jeex bokk na ci lool gisoon nañ ko bi ñuy def bi ñuy commencer tarjama seydinaa seydatuna xadiija ndax defoon nañ tarjamaam ci siira bi finalement dañ ko bàyyi ngir def ndax defoon nañ nisaa'un xawla rasul eh, alayhi salaam wa radiya alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu ta'ala anhunna wa ba ñuy commencer tarjuma yooyu boo demee moo boo demee fichier yu ñu ber def ko ci saxaaba yi ci introduction bi boo ko demee foofu as saxaaba les compagnons li nga fa gis wax yi ñu waxoon introduction bi nga xam ne yaataloon nañ ci ngëneelu saxaaba yi ci kaw keneen ku dul ñoom ginnaaw al anbiya war rusul ginnaaw yonent yi ak ñi nga xam ne ñooy euh, euh, ñi ñu yónni muy prophètes yeeg envoyé yi bokk na ci yooyu li mu wax moom aleyhi salaatu wassalaam te mu ngi ci saxiix mu ne <clears throat> laa tasubbu asxaabi moom aleyhi salaatu wassalaam mu ne bu leen saaga sama compagnon yi Allah Allah ay waay monde monde islamique bi xanaa dégguñu lii laa tasubbu asxaabi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne bu leen saaga sama saxaaba yi saaga sama saxaaba yi saaga nag tekkiwul rek ma taxaw ne Abu Hurayra jaar fu ñaaw waaye bokk na ci saaga ngay wax loo xam ne da leen di lor di leen ñàkke teggin moo xam nag ci sa làmmeñ nga ko defe ay audio yooyu enregistré wala télé boo toog di ko wax wala ay silsila ni nga xam ne noonu la xewee surtout ay Égypte ak yooyu dégg sama sëriñ di ko jooytu foofu ak monde arabe yi seen film moo xam nag loolu la wala ay film yoo def ci ñoom di leen ñàkke teggin jox leen jikko yoo xamante ne yow ci sa bopp ku la ko joxoon nga bañ ku la ne woon nii nga mel nga dee ba tëdd ci naaj wi na meluma nii nga ñëw nag ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam al murabbil yarkat bi gënal mag nga ne moom ñi mu yar dañoo échec te boo nee ñi ñu yar yar wuñu loolu mooy yow dangaa bëgg du ñoom nga jam mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga bëgg a wax ne moom manula yar yow nag nga jàpp ne yow sa doom ji nga yar ak yow yow ni nga yaroo ni nga mel yaa gën ñoom subhaanallah nit taxaw na di xalaat ci loolu moo tax mu ne woon laa tasubbu asxaabi bu leen saaga sama saxaaba yi kon moo xam ci làmmeñ nga koy wax wala dangaa toog ci télé wala danga koo bind di bind ay articles yu ñaaw bind ay roman wala bind li nga xam ne mooy ay ay ay ay ay ay lu nekk wala doon pas dépêche di bind ay livre di bind naan di histoire ngay wax ak yooyu yow da di wax di leen wax lu ñaaw suñu bo yonent bi alayhi salaatu ñu ñépp bokk na ci saaga laa tasubbu asxaabi mu ne fa innahu kat ndax dëgg-dëgg law anfaqa ahadukum yéen nit ñi laa wax yéen nit ñépp tout kenn génnul kenn law anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaba maa balaga mudda ahadihim wala nasiba allahu akbar yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ne law anfaqa ahadukum gis nga kenn ci yéen nit ñi ak ku ngeen mooy lenn nag dafa leer bu ma nee kenn mooy kenn génnul yow bul toog di xalaat sa xelaat toog di dégg lii may wax naan non Serigne diw moom bokk ci yu diw bokk déedéet ñépp la ñépp de a mooy a ñépp yow bu ci mooy amul exception amul law anfaqa mooy koo dégg ku màgg rek tàmbaleel foofu koo dégg ne moo gën a màgg tàmbaleel foofu ba ci ki nga xam ne moom nga jàpp ne moo gën a suufe law anfaqa waat naa ne bu da bu bu bu woon man rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahadukum kenn ci yéen misla dahabin uhud misla uhudin dahaba kenn ci yéen bu jëloon lu toll ni montagne uhud daal di koy saraxe ngir yàlla pas ay puukare woon ngir yàlla nga saraxe ngir yàlla kenn ci ñun gën mooy ñépp ku ci nekk ci ñun bu jëloon lu toll ni montagne oo saraxe ko ngir yàlla te waxoon na man anfaqa zawdayn fi sabilillah yawmal qiyam dañ koy wax na ko yaa abdallah hada xayr ku dépenser lu toll ni saraxe lu toll ni ñaari yéeri kaw ak suuf kooku loolu loolu yàlla sax xeebu ko bu yowmal qiyaamee dinañ la woone la yow jaamu yàlla bi def lii de lii nga def lu baax la daa mu ne nag képp ko kenn ci yéen bu saraxee lu toll ni montagne Uhud zahaban en or lu toll ni Uhud montagne comme ñu ne la Beldon bi nekk fii ci Isère wala montagne Uhud xam ngeen Uhud gis ngeen ko ci ci ci aj gi fëlit ñuy dem ñenn ñi di ko ziyaar mais bokkul bokkul nag ci aj gi nooy buñ demee Medina daal di fay dem di ziyaar ñi nga xam ne ñooy shuhadaa ya fa nekk waaye tamit di jaar tànk yi nga xam ne la alayhi salaatu wassalaam xare Uhud fam amee woon montagne boobu ngay gis mu nekk bu ngeen dépassé woon lu toll noonu ci or yëg leen ne ma balaxa jot gis nga ki def loolu ak lu yéenéem mën a sell ak lu mu baax baax te xam ngeen ne jëf yi day gën am doole ci par rapport ak ka ko def ka ko def ak yéene ba mu am ba mu koy def moo tax ñaari nit taxaw nañu kii saraxe dërëm kii saraxe dërëm waaye seen ñaari dërëm yooyu bokkul kii dërëmam bi deme na ci ca kaw asamaan tiim asamaan ya kii moom dërëmam weesuwul suuf si mu taxaw moo tax innamal a'malu binniyat léegi nag jàppal yéene bi gën a rëy boo ko defoon nga jël lu toll ni Uhud ci or nga saraxe ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na doo jote gis nga mudd mudd euh, xam nga muurum koor bu ñu koy génne moom la ñuy sax muddum koor gaa yi ñoom muurum koor sa loxo nga def nii sa loxo def ci mooy sa ñaari loxo ngay tàllal dal di koy dajale ubbi ko danga koy ubbi mel ni kuy ku ubbi robinet tàllal sa ñaari loxo di di di ndox mi di di di di di Euh, taawu ndox mi di téye ndox mi mais doo ko ubbi bu baax doo ko bu baax nga tibb ci ceeb ba mat bu dee ceeb ngay génne wala céréales yeeg yooyu nga def lu toll noonu mu ne gis nga ki kii nga xam ne moo dépensé lu toll ni montagne Uhud ci or oram boobu mu dépensé ak yéene ba na muy màgg màgg jotul agsiwul tolloowul benn yoon saxaaba boo xamante ne nii moom mudd la génne mooy mudd ma ko féete kaw fopp mudd bi mu génne loxo boobu mu tàllal def ci lim ciy def saraxe ko mu ëpp seen or bi ngeen saraxe lu toll ni montagne ak ku mu man di doon mais xaaj bi sax du ko matt waaw akbar kon ñooñu ñooy saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon tamit ne képp koo xam ne danga leen a ŋàññ wax leen ñaaw xamal ne ci sama bëgg ku leen sopp mooy bi xub bii ci sama sopp goo ma sopp moom nga leen sopp waaye képp koo gis muy saagay saxaaba wala di leen ŋàññ di jaxal di dugal ay jax-jaxal ci xawlu nit ñéeg way ngëm yàlla ñi ngir ñu detaasewu ci ñoom jàpp ne waaye ñii daal ay nit lañ comme ñun duñu dara comme ñun leen rek waaw am na ñu baax am na ñoo xam ne baaxul di dugal yu mel noonu ci seen xol yi ba fexe nit ñi di jàpp loolu mu ne xamal ne képp ku def loolu ci bañ gi nga ma bañ ci nga leen bañ Allahu akbar yooyu yëpp gisoon nañ ko ci introduction biñ la doon wax euh, ci as te lépp ci siira bi la nekk wala nga dem avant ci début bi avant tarjama ci njëkk a dugg ci l'islam di sayyidatu Xadiija radiyallahu anha boo demee di nga ko fekk yi yu bari la ñooñu ñooy saxaaba yi radiyallahu anhu suñu boroom ne muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walladina ma'ahu amanu ma'ahu ashiddaa'u ala al-kuffaari ruhamaa'u baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwaana mu ne muhammadun rasulullah seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom rasulullah ndaw yàlla la mu daldi ñuy waxal ñi xam ne ñoo ko gëm ànd ak moom muy saxaabatul kiraamam yooyu saxaabaam yooyu daldi wax seeni melo ñi nga xam ne noonu lañ mel ak gërëm gi nga xam ne moom la yàlla leen gërëm radiyallahu taala anhum buur yàlla daal dina leen gërëm da buur yàlla wax na shahida allahu annahu laa ilaha illa huwa wal malaa'ika wa ulul ilmi ulul ilmi boobu buur yàlla seede na annahu ko dëgg-dëgg moom amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom Euh, kan la teg bi mu paree kan la teg mu teg malaaka yi bi mu paree ulul ilmi qa'iman bil qist ulul ilmi yooyu saxaaba yi ñoom loo tax ñuy wax ginnaaw yonent yi mu salaatu wassalaam képp nag ku ko doon ci ginnaaw mooy ne ci seen ginnaaw nga topp allahu akbar waaye yooyu yu bari la ku ci bëgg lu gina yaatu nga demaat foofu waaye nag eh, am na tamit benn erreur wala ñu continuer bu nit ñi def naan na saxaaba diw xam nga wax naa la léegi seetal sànq may commencer képp koo saxaaba yi ñoom dañoo baaxuñu yow ba pare nga jàpp na yow sa sëriñ bu dee ngëm-ngëm sëriñ wala yow ci sa bopp yaa leen gën ndax foo gis ku naan kii baaxul mooy daa foog daa foog ne moo ko gën nga jàpp na yow sa sëriñ ñi mu yar ñoo gën mooy da bëgg wax ne sa sëriñ moo dàq yar yonent bi alayhi salaatu wasalaam loo nga bëgg a wax <coughs> loo nga bëgg a wax mooy ta nit ñi xamuñ ne yonent bi alayhi salaatu saxaaba yi liy def nit saxaaba lii tax nit àgg daraja ju màgg jooju nga xam ne moo tax kenn du leen woowe wàlli yu bu ñuy tudd waliyu yi kenn du day waliyu Seydina Abu Bakar waliyu diw déedéet Seydina Ali waliyu Ali non kenn du wax loolu ndax ñoom amuñuy maqaama yooyu ñuy wax noonu amuñu ko amuñu ko ndax dañoo plafonné foofu bokkuñu foofu boo déggee ñu naan ay après yonent yi waliyu yi loolu mooy saxaaba yi radiyallahu anhum dañu la teg nii leen ci boolewuñ leen ci ginnaaw saxa yonent yi aleyhim salaatu wassalaam ñoo ci tegu léegi mooy ne nit ñu léeg-léeg li ñu dul xam mooy lii tax nit nekk saxaaba li nga xam ne te bu ko nekkee rek loolooy ak defaroom raw kurul moom loolu du ci nit ki la nekk déedéet ci yonent bi na aleyhi salaatu wassalaam moo tax li le fait nga jataayook moom kepp gëm ko fekk nga gëm ko jataayook moom yow dalay transmettre ci jataay bi ngeen toog loo xamante ne nii keneen ku melul ni yow wala mu nekk mu masa jataayook moom kooku mënu ko am loolu fadlullahi la ngëneelu yàlla la yutiihi moo koy jox man yashaa ku ko soob te moo ko jox saxaaba yi wallahu te buur yàlla dul fadlil azim mooy boroom gëneel yu rëy yi te waroxoon na wala tatamannaw maa faddala allahu bihi ba'dakum min ba'd buur yàlla waxoon nañu ne é eh, ba mu koy wax ci wàllu miraas yeeg yooyu ak jigéen ñeeg waaye nga gis léegi xoolal rek féministes yi ñoom tout le temps seen seen seen seen seen xeex yépp mooy góor ñi am nañ lii ñun dañoo war a am lii góor ñi war nañ lii dañoo nga gis mooy ne loolu noonu ils ont ils ont des droits nous aussi il nous faut bari waxuma ci yépp li ñuy wax man nañu am vérité même bu dee ci gémmiñu féministe la génne waa ndax doone diw lii la rek voilà léegi mooy ne moom li muy wax dara du ci noonu déedéet déedéet gis nañ fi ci siira bi yoo xam ne pourtant ay yéefara koy wax ñu daldi ciy jële ay njàngat waaw ndax rusuñoo jël njàngat ci ku man di doon fekk bu dee ne li mu wax jaar na yoon lool boo gisee nag esprit boobu moom le pays sous-développé yi suñu yos yi Afrique surtout ñàkk mooy ñu xam ne Occident du da ngay ñëw rejeter mais jëlal li ci baax mais waxuñ na nga jël lépp roy dàq déedéet yow loo leen een een bu dee ne yow da ngaa bokk ci ñi nga xam ne manoo leen a supporter mais quand même manoo nëbb que ne ñoom am nañ yoo xam ne ñun soxla nañu ko te umanité bi soxla nañu ko yooyu jëlal jëlal. yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog Abdullah ibn Urayqit lu mu jël ci moom ba muy ba muy gàddaay mais yéefar la ak diili mais neewul na yéefar la ko na topp na le non dafa jël ci moom xam xam-xamam sa science son expérience di traverser désert yi xam ko bu baax loolu la jël ci moom luye loolu ci moom ba mu yóbbu ko jële ko Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman daal di dem fi nga xam ne mooy madinatul munawwar ala saakini afdal salaatu wassalaam loolu rek la jël ci moom ñun itam noonu lañ war di def bu ñu nekkee en face de yéefir yéeg ak seen système yeeg yooyu nañu xool li baax li baax ci yi ñu yor ñu jël ko te bañ a jël lépp waaye tamit bañ a rejeter toog rek bu fi kenn jàng tubaab moom daa xaraam xam ah, nga loolu loolu loolu loolu bon am nañu koy wax ba léegi xaw ma ñooñu yow langue nan nga mën a waxe jàngum langue dafa xaraam loolu nan nga ko mën a waxe nan nga ko mën a waxe Allahul musta'an kon lii def saxaaba li mu doon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk la la nekk kon nag ngëneel googu nag suñu boroom nee na wala tatamannaw bu leen fi nekk nag bi mëbët maa faddala allahu bihi ba'dakum min ba'd wala ala ba'd bu leen nekk nag bi mëbët li nga xam ne moom la bóoru yàlla gënale ñenn ñi ci kaw ñenn ñi yàlla bu la defee góor góor la la def am yoo xam ne boo ñëwee bay séet benn femme daa am yoo xam ne mooy taxawu gi suñu boroom ci loxo góor gi la ko def al al rijaalu qawwaamuuna mooy taxaw mais taxaw bi ñun niñ ko dégg ah ay maay takk seen jur maay ki non du loole mooy ne gis nga yaay taxaw mooy lan kon yow loolu xam nga mooy lan mooy yaay mbindaan mi ndax kiy taxaw mooy def lépp presque lu bari moo koy def te tamit ra'in la mooy dafay nekk koo xam ne ab sàmm la te ab kullu ra'in mas'ulun an ra'iya kullu an ra'iyati suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam lan kullukum xam nga buñ la joxee nga la sàmmal dama laa jël ngir nga may sàmmal samay xar mais boo ñibbisee ci ngoon gi ci suba gi nga ñibbisi ma gis ne cinq xar daal dinañuy ñëwuñu mais kan moo responsable mais waa ji mais tamit bu ñu ñëwee gën a xiif que bañ fiy jóge kan moo responsable waa ji kon nag loolu lu suñu boroom def la góor gi la def lële xawwaamuuna ala nisa léegi nag yooyu ak tamit bokk na ci yooyu que ni góor gi mooy tudd doom ji te santam lay yor bàyyi mooy tudd doom millata abikum ibrahim huwa samaakumul muslimiina min qabl yoon wii ma leen tëralal man sama borom bi sama man man man seen borom mooy seen yoonu baay ibrahim alayhi salaam huwa moom sàmmaakum moo leen tuddee al muslimiin xoola millata abikum seen seen lan yoonu baay abikum seen baay ibrahim di seydinaa ibrahim alayhi salaam moom nag comme que mooy suñu baay moo ñu jox tur huwa moom sàmmaakum moo leen tuddee al yéen yéenee jullit moo muslim kan moo ñu ko tuddee seydna ibrahim alayhi salaatu wassalaam min qablu ci lu jiitu laata yéen ngeen di agsi fii kon suñu boroom a def lool bàyyi mooy joxe tur léegi loolu noonu jarul nga ci femme bi di bousculer di jaay ne waay ñii naan man dama di bousculer nit ñi di bousculer euh, waa ji naan ko man sama ture yi ba ñuy xëccoo ci yoo xam ne yow du sa nga ciy xëccoo loo ciy xëccoo amul solo amul benn sens mu ngi mel ni man ma ñëw di xëccoo euh, euh, nekk président Indonésie mais man duma indonésien aw ma man bon mu ngi mel ni tey wala nañ jël États-Unis man ma ñëw en tant que sénégalais dem États-Unis aw ma nationalité aw dara yor sama këyitu euh, boo xam ne green card la xaw ma carte verte bi tax ma ñëw fa après élection yi ñëw manaan ñoom Donald Trump ak gaa yooyu sawaay ñoom Hillary man nag man di xëccoog ñoom den mais loolu waaye yow daw àgg fen sax dañ la mais ki xanaa dafa dof loolu mais c'est la même chose yow femme bi xëccoog waa ji loo xamante ne yow du sa droit droit wam la yow kay leen nga man man ngaa ñëw négocier ak moom ne ko man kat damaa bëggoon suñu doom ji damaa bëggoon ñu tudde ko euh, diw mais loolu man nga ko mais ñëw bay xëccoo mu ne lii nga ne ko noonoo man bii la ku nekk joxe benn loolu tegoo ko fenn wala tatamannaw bu leen di mëbët di lool ku nekk di di di di di a jël li nga xam ne maa li nga xam ne buur yàlla moo ko gënale ñenn ñi ci ñenn ñi suñu boroom a def lool comme lim wax foofu ci wàllu miraas miraas noonu la bu fi tooga ah, non non je ne suis pas d'accord waaye yow pourquoi ma nekk femme rek après ñu ne ma man miraas mi sama baay gaañu na sama yaay gaañu na miraas mi walla sama frère bu góor bi moo may ëppale non non tribunal laa koy yóbbu bu ko defee ñun yépp ñu yem ci boo ko defee nag mooy nga yàlla mooy nga yonent mi alayhi salaatu wassalaam te di ko rëccu fii ci kaw suuf bala ngay àgg yawmal qiyaam walla tatamannaw bu leen di mébét nekk tout le temps di mébét li yàlla defal gënale ñenn ñi ci ñenn ñi kon nag saxaaba yi radiyallahu anhum loolu buur yàlla moo leen def loolu point barre c'est fini te yow nag boo bëggee nag jege leen jege leen fokk nga jaare ko ci ñoom jaare ko ci seen sang di ji suñu sang di yonent bi alayhi salaatu wassalaam te nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax na ci saxiix imaam muslim gisoon nañ xadiis bi mas nañ ko gis wallaahi gis nga ni doon wax sànk képp koo xamante ne nii daal li ngay lor lor ab saxaaba radiyallahu yow xamal ne yàlla nga lor hmm? waaw wallaahi waat naa ko ci yàlla yonent bi aleyhi salaatu salaam moo wax ci xadiis bu ne ci saxiixu imaamu muslim di saxiix bu wér te gisoon nañu ko bi ñuy def tarjama seydina salmaan al foog naa foofu lañ ko gisoon radiyallahu taala anhu wa arda eh, xadiis bi dane seydina salman eh, sey eh, abu sufiyaan mi yoroon njëgg mi njëgg mi yonent mi alayhi salaatu salaam doon kari far mu ricc ibn Harb Saxr ibn Harb dafa romb benn mbooloo ci waa saxaaba yi ci saxaaba yi ci ñi nga xam ne ñooy way néew ju doole yi ci ñoom mu ne bokk na ci ñoom Suhayb Suhayb mu ngi woon ci mbooloo bi Seydina Suhayb ibn Sinaan ar-Rumi ak seydina Bilaal ibn Rabah ak seydina Salmaan al-Farisi ñooñu ñu ngi woon ci mbooloo mi radiyallahu anhu mi nga xam ne Abu Sufyaan dafa ñëw romb leen ñu ne wallahi ma axadat suyufullahi min aduwillahi ma axada mu romb leen rek ñu ne ñu ngi wàcc yàlla que ni jaasi yàlla yi jëlaguñu ci noonu bi yàlla bu mag bii ñu romb di Abu Sufyan place bi ñu waroon jël ci moom mooy corote kii jaasi yàlla yi coroguñu ko ba mu dee yoo xam ne moom la mérité moom yéeféer bu mag bii di romb fekk Seydina Abu Bakr as akbar al mu nga fool radiyallahu anhu mu ne ataquluuna hadha fi sayyid Quraysh wa kabir wa kabiriha mu ne leen aw kama mu ne leen ne yéen lii ngeen di wax sangu Quraysh di kilifaay Quraysh ki gën a màgg ci Quraysh gën nekk seen kilifa lii ngeen di koy wax après Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu daal di jóg ci saasi fan la jëm ila rasulillah dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy nettali fidèlement wa siddiqu lii ñële wax këne dañoo toog Abu Sufyaan rombuñu ñoom ñu wax lii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne kan la wax ki nga xam ne mooy deuxième personnage ci l'islam ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ne ko yaa Aba Bakr yaa aba bakr ne ko yow seydna abu bakr radiyallahu anhu la'allaka aghdabtahum fa in kunta aghdabtahum faqad aghdabta allah azza wa jalla allahu akbar mu ne ko yaa aba bakr yonent bi aleyhi salaatu wassalaam déglu a seydina siddiq ba mu wax ba pare mu ne ko ah yow abu bakr la'allaka dafa mel ni aghdabtahum mer danga leen a merloo ñoom ñoom Bilaal Suhayb Salmaan ak ñi nga xamante ne nii ñoo fa newoon ci min du'afaa'i min al mustad'afiina min al euh, saxaabati rasulillah di ñi nga xam ne ñooy ñooñu nga xam ne bokkuñu woon ci boroom daraja yu mag yeeg yu mel noonu waaye bokkoon ci way ñàkk saxaaba yi radiyallahu anhu jamono yooyu mu ne la'allaka dafa mel ni di ardabtahum laaj boobu nga leen laaj ni leen ndax lii ngeen di wax sangu Quraysh ak magu Quraysh dafa mel ni ardabtahum danga leen a merloo ah yëgal ne nag la in kunta ardabtahum bu dee dari merloo nga leen ñooñu xamal ne laqad ardabta Allah azza wa jalla xamal ne merloo nga sa boroom allah buur yàlla azza màgg na tedd na wa jalla azza màgg na wa jallata azza ma tedd na wa jallata màgg na loolu mooy la mooy li ma képp koo xam ne dangaa merloo saxaaba wat naa ne buur yàlla nga merloo merloo nga buur yàlla merloo nga yonent bi aleyhi salaatu wassalaam allahu akbar seydna abu bakr radiyallahu anhu la ne la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta allah azza wa jalla akbar mu ne ko saxaaba yooyu ñooñu noonu bu dee ne danga leen merloo yëgal ne merloo nga buur yàlla mi nga xam ne moo màgg moo tedd te moo màgg kon nag képp koo xam ni am na ci li jiitu nga wax lu ñaaw moo xam da nga doon répété benn saxaaba képp képp kenn kenn ak ku mu man di doon nga wax ko lu ñaaw wala nga doon répété waxi nit wala diwa ko wax yow bu dee diwa ko wax ak nu man di tollu yow bu ko répété sa boo ko man wax laay biir ko yow bu fa toog ndax suñu boroom naxoon na ne bu ngeen toogee ak ñoo xam ne dañuy wax loo xam ne du lii alladina nga xam dañuy dugg ci aaya yàlla yi di ci wax lu dul noonu di saboter diine yàlla yi di sabote suñu borom di sabote yonent bi alayhi salaatu wassalaam te ku sabote saxaaba yi di leen sabote mooy diine ji sabote comme li imaam euh, euh, euh, kii waxoon Abu Zura rahmatullah alayhi ndax ñoom ñoo ñu indil diine ji moo tax ku bëgg a dugg ci ñoom ngay jaar ndax xam nga ni ñu ñoo ko indi buñ fexee nag ba gëma ba ba dajji leen ba dajji leen ci say bët yow bu ko defee nag ñu commencé naan la ñooñu nag ñu indi xadis tel bi naan booy jàpp nii ngay wala boo xadis bi ne ay sàngara daa kiiwag wala yu mel noonu ndax alxuraan nee nañu mbir yi daal sàngara da gis ne aay yu bari la benn bi sax nee na day wane ne lu baax la ndax tattaxiduuna min sakaran wa rizqan xasana <laughs> <laughs> allahu mooy noonu lañuy demee yow kon nag képp koo xam ne mas ngaa wax ci lu jiitu wala avant ngay dégg yi ab saxaaba lenn lu ñaw gaawal tuub ko ndax loolu Seydina Siddiq def bi ko yeneen bi alayhi salaatu wasallam waxee loolu moom Seydina Abu Bakr dafa dellu ni mu gën a gaawe rëy rëyluwul comme ñun niñ ko doon defe bu doon ñun waaye yow mooy képp koo xam ne yow lool mas naa laa nga wax saxaaba ak ku man di doon lu ñaaw nga dégg wax ji walla dégg ko foo ko man di déggee ñu wax la lii nga ne waaye yow ma ne ngay ut ay excuse wala dara non diw mi bokku ci wala ñooñu bokk ñoom ñii mooy ne kooku noonu day rëy rëylu te li mu waroon a def mooy li Seydina Abu Bakr as-Siddiq def radiyallahu anhu rëy rëyluwul neewul ne non dane dafa gaaw demaat ci ñoom Seydina Bilal Seydina Salman ak su Suhayb waman maahum ak ñi ñu nekkaloon laaj leen ne leen samay mbokk ndax dama leen a merloo ñu ne ko déedéet yaxfirullahu laka lana walaka yaa uxay allahu akbar ñu ne ko merloo wooñu de seyna Abu Bakar li nga wax sànk noo merloo wooñu yàlla nañu borom bi eh, eh, eh, daldi jéggal jéggal la yow yaa uxay ya suñu suñu mbokk suñu mbokk nga xam ne waxu cofeel googu li bàyyi naan yaa bunay li seyna Luqman doon wax yaa bunay noonu la wayaa uxay ngir wane jege doom sama sama mbokk sama mbokk sama li nga li nga wax Seydina Abu Bakar noonoo merloo woon yàlla la buur yàlla daal di jéggal allahu akbar kon képp ku merloob saxaaba xamal ne yow yàlla nga merloo moo xam ci sa clavier ngay tape di ko bind wala ciy forum wala ci ma ay ay gàmmoo ki conférence nga toog di ko wax wala foo man di toog ak colloque colloque boo man di toog soutenance de thèse boo man di toog de mémoire boo man di toog di wax yooyu xamal ne yow moomu lool ngay def merloo ko buur yàlla mii sa boroom nga merloo kon loolu mooy xàqu saxaaba yi ci gàttal waaye nag malgré loolu lépp malgré loolu lépp ñun jàppawuñ leen yàlla ndax qul huwa allahu ahad waxal yow yonent naa lay allahu buur yàlla ahad kenn la allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum laa ta'xuduhu sinatun wala naw kooku mooy suñu boroom kooku nag moom lañuy jaamu di allah mi nga xam ne laa ta'xuduhu du ko jàpp sinatun ngëmneentu wala naw mu caag du caagante ne ak nelaw huwa ar-razzaaqu dhul quwwati mooy ki nga xam ne mooy wërsëgalaate lu bindeef am ci moom la tukki di boroom kat kattan bi nga xam ne mooy gu dëgër gi kooku mooy suñu boroom kooku mooy suñu boroom te moo ñu yónni sayyidur rusul sallallahu alayhi wa sallam ba pare mu ne ñu kii laqad kaana lakum fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mu ne nag dëgg-dëgg nekk na pour yéen jullit ñépp kenn génnul uswatun royukaal xasana bu baax a baax moom mooy ñi nga xam ni ak yonent yi alayhimu salaatu salaam ñooñu ñooy almaasumun ñooñu ñooy les infaillibles man ñoo def bàkkaar waaye kurul ñoom tu es yow mooy lool mën na laa dalay gaaral mën na la gaaral moo tax saxaabay yi radiyallahu booy wax ci ñoom dangay xam seen dayo d'abord xam ñooy ñan fan lañu ban place la ñuy occuper fa yàlla ni ñu màgge ca yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye malgré yooyu yëpp ñun defuñ leen yàlla jaamuwuñ leen déedéet mooy ni ay mbindeef lañu yoo xam ne suñu boroom moo leen defal ay yoo xam ne defalu ko lu dul ku dul ñoom ginnaaw yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam waaye malgré yooyu yëpp ay nit lañu ay nit lañu waaye meluñ ni nit ñi ñun ñëy de déedéet hum bashar waaye nag lay suukal bashar ay nit lañu waaye meluñ ni ñun waaye nag mm, ay mbindeef lañu ay nit lañu ba moo tax comme que ñun waxuñu ne yoneen ay saxaaba yi malgré li ñu wax ci ñoom ñépp njuumte du leen dugg déedéet dàq ci ñoom xata déedéet wax naa la ne almaasuumu kooku mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax foofu laa fii laa doon ñëw moo tax ma commencé woon waxu ñoom Seydina imaam Maalik beeg imaam ash-Shafi'i imaam na ko imaam Ahmad ak ñoo ñëpp loolu lañ wax ak imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi ñooñu nag keroog ginnaaw Badr bi ñu dàqee yéeféer yi dafa am wuute ci seen biir ñu ngi door a ñëw lépp ci la lool li ñu def nii yépp depuis le début lay taay la woon ngir fii ñu toll nii ci Badr muy wuute gi nga xam ne moom la saxaaba yi radiyallahu anhum daldi woon wuute ci butin de guerre bi ah comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam ibn Isxaaq raxmatullah yi daldi solo imaam ibn isxaaq mu ne wa xaddatani abdurraxmaan ibn alxaarisi wa geyru an suleymaan bn muusa an makxuulin an abi umaamata albaahiliyi radiyallahu anhu qaala mu ne sa'altu ubaadata bn alsaamiti an alanfaal imaam ibn isxaaq raxmatullaah aleyhi di ñu nettali keroog wuute bi nga xam ne moom la saxaaba yi radiyallahu taala anhum wuute ginnaaw badri ci butin de guerre bi mu ne moom imaam ibn isxaaq wa xaddatani alxaarisi mu ne wa nettali na ma abdirahmaan di sama sëriñ di abdirahmaan di doomi ku ñuy wax alxaaris wa geyruhu ak ñeneen kudul moom an suleymaan ibn muusa mu jële ci suleymaan ibn muusa an makxuulin mu jële ci makxuul an abi umaama mu jële ci seydina abu umaama albaahili di sudey ibn ajlan radiyallahu anhu kaana min saxaabati rasulillah di seydna abu umaama gisaguñ tarjamaam bu ñu àggee ci mbiram dinañ ko gis inshaa allah mu doon sudiy la ibn ajlaan di doomi ku ñuy wax ajlaan siiwe woon na ci abu umaama albaahili radiyallahu anhu qaala mu ne sa'altu ubaadata ibn as-saamit anfaal mu ne man de dama laaj man abu umaama laaj saxaaba la muy laaj beneen saxaaba muy ubaadatu bnu saamit di ko laaj anil anfaali ci wàllu anfaal yi anfaal euh, mooy lan bala ñu dugg ci mbir mi ngir euh, baat yi ñuy utiliser mu daldi leer anfaal moom ngay gis ci suuratul anfaal moom baat la boo xamante ne ni pluriel la anfaal pluriel la moom mu ngi jóge comme li imaam al-Qurtubi raxmatullah alayhi daldi wax ci tafsiiram di aljaamicu li axkaami alqur'aan mu ne al anfaalu waaxiduhaa nafala nafalun al anfaalu waaxiduhaa nafalun bi taxriikil faa mu ne al anfaal de pluriel la singulier wam mooy nafalun te loolu mooy alxaniima mooy xaniima mooy butin de guerre waaye ci arab indi na moom imaam al-Qurtubi ay étymolo étymologiquement baat bi fan la jóge ba fi muy waxee ne wan naf wan nafalu nabtun maaruuf mu ne an nafalu nabtun ab kii la benn gàncax la maarufun boo xam ne bu ñu xam la ci arab yi li tax mu ne dañ bu ñu xam la mooy arab yi dañ koo xam boo xam ne dañ koy jox seen jur yi ñu koy lekk di leen ko xonte comme bu ma waxee ci wolof yi ne am ndaatu kaan wala am kumba jarga dal yooyu ay ak wóomi giléem yooyu ay façon ñax la yoo xamante ne ñii doon dem ci àll bi dinañ xam li may wax mooy lan wala am euh, euh, euh, yooyu façon ñax la wala ma ne am kiti kay na yooyu yépp ay façon ñax la yoo xam ni nit ñi dinañ ko xam waaye kitikay na bokkul ci yi nga xam ne dañ ko doon jox ndax xar yeeg fas yeeg yooyu bu ñu ko fóonee rek dañuy avancer duñu ko laal waaye am kumba jar gandal ak ñoom óomi giléem yooyu ay façon ñax la yoo xam ne boroom àll ñiy dem ci àll yi doon bay walla doon ba pare di di di di di di di gub xam nañu li may wax kon nag an nafalu nabtun ma'ruf ci façon ñax yu mel noon la yoo xam ne yu ñu xam la mooy arab yi lu ñu xam la yu ñu doon jox seen yu ñuy jox seen bàyyi seen gàtt gi loolu mooy tekki bi étymologiquement day tekki loolu mu ne wan naflu ba léegi imaam al-Qurtubi di taalibe boroom shara euh, euh, euh, muslim bi rahmatullah alayhima mu ne wan naflu az-ziyaadatu ala al-waajib wa huwa at-tatawwu mu ne an naflu ñu ngi ci étymologiquement lay tekki wax waxoon nañ la mbir boo ko xamul mënoo cee wax ñu ngi ci xadiisu seydina umaama abi umaama al-baahili bu mu jële ci seydina euh, ubaadatu ibn saamit mu ne man dama koo laaj anil anfaal ci al-anfaal yooyu léegi nag dañuy ñëw ci lan lay tekki mu ne wan naflu ba léegi ci étymologiquement wan naflu day tekki az-ziyaadatu waajib lépp loo xam ne dafa yokk dafa yokk ci li war mooy ginnaaw bi nga xam ne mbir obligatoire la ci yow lépp loo ci def mooy liñ naan naafili la ci wolof yow daal gis nga boo xasee julli say julli juróom loo ci teg naafila la voilà xam nga naan diw waaye it boo génnee ci sa alal azaka lépp kooku kenn mënu koo tudde ku nay azaka ku ko xasa génne kooku nayul lépp nag lu mu ci génne après loolu bon bon mooy yi nga xam ne da koo war complètement yooyu taxul ñuy wax moo dundal waa këram ak yooyu loolu loolu bien sûr ci la loolu taxul ñuy wax loolu waxuñ la ne loolu mooy naafila de non non comme ay defal ñeneen loolu boo xasee def li la war mooy dundal sa wàkk génne azaka bu dee àgg ci seuil imposable bi tax ngay génne azaka yow loo ci defati ci sa alal jooju rek ci lu baax rek naafila la waaw kon mu ne wan naflu az-ziyaadatu ala al-waajib mooy li nga xam ne dafa yokk ci li nga xam ne dafa war wa huwa taloo ak tatawwu loolu la ñuy wax mooy tatawwu mooy loo xam ne danga koy def ci coobarewu képp ku woor Ramadan lépp loo wooraat naafile la ba mu des loo xam ne yaa ko nizaroon tegoon ko sa bopp loolu nag par force danga koy def exemple bu ma nee te bokk na ci façon nizar yi nga xam ne dañ koo sit buur yàlla le sama examen bii may dugg de bu defee ba ma am bu ma amee dinaa ko waral ñaari fan bés boo amee farata la par force nga woor ñaari fan yooyu léegi nag ça dépend yow bi nga waxee loolu loo ci teg bu dee ne dama waxoon ma wo naa ko Euh, euh, wooral ñaari fan ci semaine bi ci tegu automatiquement mooy semaine ba par bu loolu semaine bi yëpp jour bu ni ngéntee am sax say copain ceeb yu neex ak yu mel noonu sax par force da ngay woor par semaine boobu di ci woor ñaari fan léegi nag bu dee mutlaq la mooy da nga koo joyal rek naa ko wooral ñaari fan te waxoo déterminé woo ci sëg dund kañ nga koy def loolu mooy fekk deewoo même bu dee ne quinze ans nga amoon ba nga koy wax boo amee quarante ans def ko baax na loolu yoon farata la ginnaaw yooyu ak ramadan bi nga xam ne moo jiitu weer wooru koor boo ko xasee def loo defati rek loolu